الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd kon ñu àggale fi ñu yemoon ñu ngi woon ci deuxième question bi euh, mu desoon rek benn ci argument wu Maliki rahmatullah alayhim yi nga xam dañ ko fàtte woon mooy ñu leen ne lan moo tax ñu kon nag wax leen lan moo tax ñu ko war koo raxas chaque fois ñoom kon gis nañ ne dañ ne yàllaa ñu ko digal rek ñu def ko xamuñu cause bi mooy lan ñu ne ñu ci des yéen xam ngeen ne récipient boobu def ndox ba xaj naan ci bu nekkoon ci benn sën fa la nekk takk sobe sën sobe sën moo gën moo gën garaaw fuuf sobe boo xam ne xaj rek ci naan ta malgré tout ça d'accord ngeen ni ñetti yoon rek lañ koy raxas kon nag cette fois yi lii lépp day dina wane ne ay nañ ko raxas ba set loolu dañu koo digal noonu mais xamuñu cause yi mooy lan léegi kon ñu àgg ci troisième bi mooy kon ñaata yoon lañ ko war a raxas ndab loolu mooy ndab li nga xamante ni ndox da cee xaj da naan ñaata yoon lañ ko war a raxas léegi foofu tamit euh, waa jumhur ñoom dañ ne dañ koy raxas ñetti euh, juróom-ñaari yoon comme le xadis bi wax mooy maliki yi rahmatullah alayhim ak shafi'i yi ak hanabila yi ñoom dañ ne set fois lañ koy raxas loolu mooy premier avis bi deuxième avis bi muy avis hanafiya yi rahmatullah ñoom dañ ne ñetti yoon rek la ñetti yi ñooy farata yi ci des dañ koo sopp mooy kon ñaata mooy kaat yi kaat yi dañ koo sopp ñoom pour ñoom raxas bi daal li ci am solo mooy li ci nekk farata bu comme comme que dana ngeen raxas ko juróom-ñaari yoon ñoom ñu ne juróom-ñaar yi bu farata waaye trois yi ci juróom-ñaari ñooy farata ñi ci def ñu leen déedéet léegi nag argument waa jumhur moom lañ nootaloon mooy lan ñoom dañ ne li ñuy wane ne ñun li ñu wax noonu la mooy xadiis bi xadiis bi dafa leer dane ngeen raxas ko juróom-ñaari yoon waaye nag xanafi yi rahmatullah ñoom doon nañ wax ne dañoo am xadis xamante ne nii foofu moom da doon wax na ngeen ko raxas ñetti yoon alors que comme que moom yéen xadis bi ñu yor moom moo ko solo Abu Hurayra moo solo mooy bu ngeen fàttaloo xadisu xaj bi wal hafiz rahimahullah dane wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa ahadikum ida walagha fihi kalb ba xadis bi jeex lool Abu Hurayra moo soroo xadis bi te moom da doon wax ne euh, moom da doon wax ne moom nañ ñetti rek doy na mooy doon na buñ ko masoon a laaj question mi ne ko xaj dafa bu naanee ci ndab ñaatoon lañ koy raxas da doon wax ñett teg moom moo soroo xadis bi ne ne Hanafi yi ne ñoom comme que ñoom loolu règle euh, usul ci ñoom mooy ne comme que daal te loolu sax ñépp ci d'accord loolu mooy ne ki nga xamante ni moo soloo xadiis xadiis bu mu man di nekk ki nga xam ne ci moom la jóge saxaaba bi nga xam ne ci moom la xadiis bi jóge bu nee lii la li lay tekki fekk li mu wax contraire la xadiis bi dañuy jëfe loolu dañ naan moom moo gën a xam keneen xadiis bi ndax moo fekke circonstance yi koy naan bi sallallahu alayhi wasallam wax xam nga moom moom yow yu bari yu lay réer moom réeru ko ndax bi ko yonent bi sallallahu alayhi di wax mu nga fa woon te xam naa lu moo tax mu wax ko kon bu nee lii lay tekki dañ naan ah comme que li mu wax contraire ak yaxu xadiis bi ñëpp d'accord nañ ne loolu dañuy d'accord ne li mu wax noonul waaye nag mu def beneen règle boo xam ne dañ mooy lan mooy bu dee nag cette fois-ci bii mooy dafa wax loo xam ne contraire ak xadiis bi bi bi mu rapporté mais bu dee nag dafa ne xadiis boo xamante ne nii lii la wax comme xadiis bi yeneen saa salaam xadiis bi dana juróom-ñaari yoon mais Abu Hurayra radiyallahu anhu buñ ko masoon a laaj léeg leen moom da doon wax ñetti yoon léegi Hanafi yi ñoom rahmatullahi alayhi nekk kon nag ci ñetti yi la doylu ndax Abu Hurayra moo ñu dina xam moo indi xadiis bi te saxaabi la woon radiyallahu anhu te du wax ak yonent saa salaam du wax dara loo xamante ni jëlewu ko ci moom wala da koo wax noonu rek déedéet mooy moom moo jàngale set yi moo indi ne lii lañ wax ba pare di def trois. am na lu tax kon nag moom li moo wax moom la ñuy d'accord moom la ñuy jàpp par xadiis bi mu rapporté ndax lan ñu ne mais mën na am ne daa am leneen lu ko xool li moom mu xam ko te yéen xamu ngeen ko xam nga loolu c'est possible possibilité la bu ñuy wax ci li possible rek c'est possible ñu ne nag yooyu ak yeneen day wane ne kon moom ay waxam la ñuy jël paa li mu indi ne xadiis bi lii la wax <coughs> léegi nag. Maliki yeeg Shafi'i xanaa bi rahmatullah ne leen déedéet ñun yàlla yàlla da moom la tan lañu toppaloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam te tamit dane eh, dane ko waxal bu ngeen bëggee bu ngeen bu dee da ngeen a sopp yàlla in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah bu ngeen bëggee yéen jullit ñi bu ngeen nee da ngeen a sopp yàlla da ngeen a bëgg yàlla leen ma man yonent bi saas loolu yàlla ko ci alxuraan la bu ko defee yàlla sopp leen yàlla ne képp ku topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñuy topploo topploo wu ñu keneen comme que le fait au fait que li mu wax mu ngi nii ñun li mu wax la ñuy topp kantaan ak yéen yen li ngeen wax ne comme Abu Hurayra wala saxaabi bi radiyallahu anhu bu dee dafa wax lu contraire ak moom dañ naan la nee garaawul nit mën naa wax loo xam ne man nga di leen man nga jàngale leen ba pare ñëw di ko jàngale nga fàtte loolu yëpp lay dal man ngaa jàngale na xadiis bi lii la ñu laaj la ko teew teewlu woo heure biñ na ko laaj teewlu woo ko nga tontu la leen loolu day am wala rek même sax bu ngeen waxee ne loolu la même buñ ci d'accord man naa juum ndax juum moom ñëpp la man a dal wala mu def moom mu yaakaar ne loolu la woon alors que du loolu loolu mën non yeneen ah. moo yim doon kii noo waxul yi de est-ce que ana samb wala samb dem na est-ce non ñi ko kaw la mooy li ngeen naan bong bong rek léegi loolu la woon ñoom ñu ne euh, Abu Hurayra moom man naa man naa foog ne yii la te noonu te tamit daa am yu bari luy wan ne kon nag comme que yàlla moom yeneen di saa salaam la ñu toppaloo te lii la wax ñun loolu la ñuy def set la wax kon set lool mooy li mooy kon li dëgër insha allah mooy ne sept fois la ñuy raxas ndab kenn du ko raxas ñetti yoon ndax ñoom nee nañ ne sax set mën nañ koo raxasaa ah mais dañuy boo koy def dangay ngay jàpp ne trois yi ñooy farata ñi ci des moom mooy ne boo ko deful garaawul lool lañu la bëgg a wax mais nag insha allah mooy set ngeen koy def ndax loolu la yeneen saa salaam wax ta xadiis bi loolu wax dafa leer. Ah, te fii tamit fii mooy mafhumul adab bi tamit day day jouer tamit mooy yooyu moom xam naa dañuy buñ ñëwee ci wàllu bi ñu nga masaa yi masaa yi ni nga xam ne dañ ko doon fii mafhum yeeg yooyu mooy comme bu nee set set kon yow manoo ne ah, manoo cee dégg leneen mooy ne fii manoo ne mooy boo ci naree yokk wi du baax ndax set la wax set dafa leer mooy comme buñ nee non non non non mooy du fi am doole mooy doole comme que la wax léegi mën naa boo ko wàññee day yàqu boo ko ëppalee day yàqu li mu wax fa ngay yëpp mooy set la wax set la wax alors que boo nee trois ñoom trois yi kon dañu gis na ñoom ci Abu Hurayra radiyallahu anhu li mu doon jàngale fa lañ ko teg mais loolu insha allah li waa jumhur wax moo gën a dëgër léegi kon question bi réponse bi mooy loolu léegi mu des quatrième bi euh, waaw quatrième question bi moo doon ndax euh, xaj la wax yonent bi xaj la wax léegi est mu xaj boobu walla xaj bi mu wax noonu comme que ci langue arabe la linguistiquement mooy xaj bu ne kalbu ci ci ci arabe gaynde man na cee bokku gaynde dañ koy wax kal kalb mais tamit ay seggat yooyu dañ leen di wax xaj comme xaj noonu comme moo bi même moo bi de est léegi ci xadis yi dañu naan léegi yooyu ci lañu wala déet ba bu ñu naanoon ci sama ndox damay def comme li ndox li ñu wax ci xaj bi boobu nag dafa am ñaari avis mooy euh, boobu moom dafa am ci borom xam-xam Maliki euh, moom dane rahmatullah alayhi moom dane moom waaw yooyu ci lañu mooy gaynde euh, pillëg yooyu noonu ci ci moo xaj définition xaj bi fii ci xadis bi dañ ciy dugg léegi borom xam-xam ni ci des yëpp ne déedéet ndax affaire bi xaj xaj la yonent bi ñuy wax xaj yii ñii ñu xam moo tax ñuy wax xaj yii ñii ñu xam ci yooyu la yem xadis bi ci yooyu lay wax insha allah loolu mooy di gën a dëgër ndax yële c'est vrai que ñoom li ñu waxoon ndax li Ibn al-Qasim wax dane waaw ndax yeneen saa sallam ba mu ñaanalee euh, Utba de ba mu ko ñaanalee dana yàlla yàlla na nga nga nga nga nga nga sànni ci kawam nga nga nga suuf benn ci sa xaj yi far benn gaynde ñëw lekk ko loolu day wane ne kon gaynde ci xaj yi la bokk dañ naan d'accord nañ ne linguistiquement gaynde ci la bokk mais fii nii kanta hadis bii nii yooyu bokkuñu ndax xaj xaj la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax te xaj dafa mooy wax bi mooy xaj yi ñu xam waaw léegi kon loolu mooy quatrième bi cinquième bi mooy nag est-ce que mbaam xuux léegi comme que mbaam xuux moom ci laa moom moom moo gën a garaaw bu dee côté côté côté côté côté sobewu rek moo xam nga xaj sax am na gis nañ na wuute mais mbaam xuux moom ñépp a d'accord ne dafa sobewu ndax yàlla moo ko wax alxuraan na mbaam xuux dafa sobewu léegi est léegi kon damaa comme que moo gën a sobewu est que moom léegi bu naanoon sama ndox moo xaj bi mooy yem àtte xam nga bu dee nañ booy xool ci lu logique ñu ne kii moom moo gën bon waa jii ji monsieur X moo gën a bon mu Y monsieur Y lu mu laal mu yàqu léegi est-ce que monsieur X moom lu mu laal mu yàqu xam nga loolu da nga naan non kooku day gën a yàqu moom ndax moo gën a yées mais est-ce fii mën nga mën nga doxal règle boobu foofu fii nii mais est mbaam xuux léegi kon moom bu naanee ci ndox mi moo xaja yëpp boobu moom ñaari avis la tamit xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne mbaal ruux ci la ndax moo gën a garaaw comme li ñu wax rek comme que moo gën a garaaw kon nag gin yelloo na li a yell mooy bu dee xaj la mooy moom lañu bu naanee ñu tuur ko kon mbaam ko bu naanee dañ koo war a gën a tuur mais nag ñi ci des yëpp te loolu moo gën a dëgër mooy ne mbaam xuux bokku ci ndax mbaam xuux bu ci bokkoon yeneen sallam da koy wax xam nga mbaam xuux amoon na temps yooyu mbaam xuux amoon na temps yooyu te yeneen saa salaam bi ñuy wax waxul mbaam xuux kon loolu moo gën a dëgër ci question léegi mu def euh, sixième bi mooy ne na ce que dinañ ci def suuf wala déet mooy est-ce que bu ñuy raxasu ndox mi récipient bi nga xam ne kii bi def ñu naan xaj est-ce war a def suuf wala déet loolu moom maalikiyé yi ñoo ne kenn du ko ci def rahmatullah alayhi kenn du ko ci def mooy du farata daal ñu def ko ci ndax ñoom dañoo am de xadiis bi même xadiis bi bi imaam Maalik bi ñu ko solowee moom tuddul suuf ñoom ñu ne kon suuf kenn du ko ci def mais nag insha allah te ma ak ñu ci des ñëpp mooy Hanafi yi Shafi'i Hanabila yi li ñu wax moo gën a dëgër insha allah mooy ne si dañ ko ciy def ndax xadiis yi ne dañ ciy def dañoo bari te tamit xadiis yu wér lañ ñoo xam ne mënuñ leen a ji bu nekkul fële nekk na feneen fu wér comme niñ ko gisee ci kiiwu imaam imaam muslim bi nii te lool ñëpp d'accord na xadiis yi ci nekk dafa wër kon lool suuf dañ ko cee war a def léegi septième bi mooy ana ban place ci ci la ñuy def suuf est-ce ci premier bi lañ koy def wala déet léegi foofu saafi yi ñoom dañ ne rahmatullah alayhi foo ko def baax na ndax xadiis bi dane daa am benn ci version yi gisoon ihdaahunna na turaab benn ci fois yi ci yi ñooy def nga boo ko moo tax nga def ci suuf ñoom ñu ne foo ko def baax na mais nag Hanaabila yi rahmatullah ak Hanafiya yi ñoom dañoo gis ne déedéet septième bi ndax septième bi xadiis yi ñëw wax ci set non seulement a bari mais ñoo gën ñu ne kon sept lañ mooy ci septième bi ndax ndax euh, ndax lan mooy problème suuf si mooy ne bu mooy buñ koy raxas ndax affaire bi ñoo koy mën nga koo imaginer nii mooy boo ko doon raxas soit bu dee man da nga ne yor ma machine machine à laver yooyu ma yor sama satala ndox wala sama paan war koo raxas mooy damay def ndox raxas mais nag raxas waaw kay raxas ndax loolu nañ ko wax benn yoon ndax tamit bu kiiwul ndax raxas bu dee xanafi euh, yooyu ak Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne raxas mooy lan mooy buñ nee raxas mooy nga dugal ndox rek yëngal ñoom pour ñoom yëngal noonu tuur loolu mooy raxas loolu moo tax ñoom booy sangu set boo tuuroo ndox mi noonu képp tooy rek ñoom doy na pour ñoom loolu raxas nga même bu dee nekkoo fi du boobu mais Maliki rahmatullah ñoo ne raxas mooy day amaale bombu nag loolu moo tax nga ji buñ naan di farataay sangu wala farataay njàpp ci Maliki yi foo gis rek da ngay dégg naan la am dal ko mooy boobu loolu ñoom loolu lañ ci jublu mooy ne il faut balaa raxas a am sa loxo nga laal ko fi ngay raxase bombu léegi ñee ñoom dañu ne lan kon saa fi yooyu lan la jox ñoom dañ ne foo ko ci def baax na léegi Hanafiya yi ak xanaa yi nag septième septième bi lañ koy def mais nag Hanabila yi am nañ beneen lan moo tax fii déggoo fi Maliki yi. rahmatullah alayhi ndax lan ñoom dañ ne woon suuf si kenn du ko ci def xam nga ki la ne kenn du ko ci def kon moom bul xaar aven xam nga loolu c'est moom ñeera la suuf bu ñuy raxas ndab li kenn du ko ci def moo tax fii bu ñuy wax doo leen dégg léegi moo tax ñu njëkk ñu saafina yi ñoom rahmatullah ñoom dañu ne foo ko def baax na loolu mooy premier avis bi deuxième avis bi di Hanafiya yeeg Hanabila yi li ëpp ci ñoom ci Hanabila yi ñoom ñu ne septième bi la ndax hadith yi ñëw ci septième bi ñoo ëpp te gën a dëgër Ah, am benn ci version Hanaabila ñu ne huitième bi la ndax la ndax hadiisu Abdullah ibn Mughaffal bi rahmatu radiyallahu anhu wa asiru saamina bi turab na ngeen jël huitième bi nag na suuf nag li gën a dëgër mooy ñi ci digg bi mooy ñi ne set ci septième bi ndax ndax li ñu wax mooy hadiis yi wax ci suuf bi yëpp ak fi ñu koy def yooyu ñoo gën a dëgër te tamit ñoo gën a bari kon loolu mooy place bi ñu koy def léegi nag huitième bi mooy est-ce que leneen lu suuf comme détergent yi waxoon mooy mamoon ay détergent est man naa ko cee def wala déet lii mooy lan mooy mooy mooy bu ñu naat bëggoon a éliminer suuf si ne léegi nañ dindi suuf si est man naa cee def leneen loolu mooy question bi mooy ne ma ne non suuf si xam nga gars yi léeg-léeg li ñëw rek ñu bëgg cee dugal seen xel comme que man machine laa koy raxase jël suuf di ko def ci sama machine yooyu wuuru xam nga gars yi loolu lañ lay wax alors que dañ ko tey waroon a def sax mu jeex kan moo leen da koy yàq suuf si ngay jël def noonu ko da ko ci yàq alors que boo ko defee di nga topp li lay li la yoroon di nga sallam digal mais comme que dañoo bari ñuy laaj yu mel noonu mooy est-ce que léegi naa am beneen man a produit bi daal day fetal mën naa ko ci def mooy comme détergent ak yooyu léegi foofu euh, mu am mbooloo ci euh, waa mazhab imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne waaw mën naa nekk du ñëpp nag mbooloo ci ñoom léegi boo gisee fii tamit mooy ni fii daanaka doo ñu dégg Maalik yi ndax la rahmatullah alayhi mooy dañu dindi fiñ doxoon suuf si kon ko ñoom suuf dañ ne duñ ko ci def buñ nee dañ dindi suuf def ci leneen ñoom ba léegi tamit duñ feeñ ndax ñoom dañu jàpp ne boo raxasee juróom-ñaari yoon rek doy léegi kon am benn partie benn mbooloo ci saafin yooyu new sii boo amee détergent man nga ko cee def boo amee saabu man nga ko cee def léegi ñu ci def na leen déedéet mooy xanafi yooyu xanaa bi lay ak tamit ñenn ci ñoom ci saafin yi ne leen déedéet loolu man da nekk ndax la ndax yeneen saabu amoon na ah? bu leen yaakaar ne yeneen produit yi ñuy rafete nii xëy na yéen lii ngeen am mais jamono jooju am na yeneen yu amoon bu doon yooyu dañuy jël seen place kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon da leen doon tudd na yooyu tamit ngeen def ko ci te waxu ko kon loolu mooy te tamit léegi nii euh, kii suñu jamono yii wane nañ ne euh, ci technologie bi wane na ne ak ci médical yi wane nañ ne suuf leneen mën na jël place am boo ci defoon leneen it du deñ loolu day gën a dëgëral la mazhabu ñële léegi kon neuvième bi ah neuvième bi mooy lan mooy est bu doon li ci nekk nag cette fois-ci du ndox mooy ndab li daal li ci nekk ceeb la xaj bi ñëw dugal ci na doon lekk moo xam dafa lekk wala du ko ciy dugal mar dem yoonam léegi moom ndox bu ci ndox nekkoon ne yam wala déet boobu bu ngeen gisee euh, euh, masala bi gisoon nañ du mel noonu fële bi ñu yi ñu weesoon mooy bi ñu naan masala yi ñu doon wax ne bu doon dama yor sama beneen comme ñaaru gâteau yooyu ñuy defar bu ci sobet toqoon nan laay def loolu mooy même kii bi mooy ne fi mu laal loolu ngay dindi ak li ko woon ndax loolu la xadiisu ummu salama bi radiyallahu anha loolu la yonent saa salam tontu woon biñ nee ko biñ nee ko dañ ko laajoon dana yonent saa salam dañ koo laaj benn kaña wala benn jirax bu daanu ci graisse kenn ci ñun ci graisse nan la ñuy def mu ne da ngeen koy dindi ngeen sànni ni ko wër te ngeen lekk seen graisse kon tamit même chose ngay def ci ne da ngay dindi fi ak tam li ko wër loolu ngay dindi loolu mooy loolu mooy compte bi léegi nag mu def dixième bi mooy bu dee euh, kii récipient bi dara newu ci mooy dafa bind xaj xaj bi ñëw xëy na dafa maroon ñëw rek dugal làmmiñ yi di mat léegi yow nga ñëw te après nga war léegi nga war a utiliser ndab yi nan laay def foofu dañ naan la li gën a wóor mooy nga raxas juróom-ñaari yoon comme rek bu ci dara nekkul comme bu ci ndox nekkoon ndax jël li gën a wóor comme que dugal na ko leer na dugal na ko ci mar ko ci ndox a ñu nekku ci da nga koy raxas juróom-ñaari nga def ci léegi onzième bi euh, mooy na bu doon dama ñëw gis xaj bi fii gis sama ndab bi am ndox fii gis ndox mi gis ndab li gis xaj bi ci wet cinquante pour cent ci sama xalaat mu ngi ma naan xaj bi ba naan na ci yeneen cinquante yi ne ma naanu mooy laalu ko mais boobu dañ naan la nga def li gën wóor li gën wóor mooy lan est li gën wóor mooy ma ne non garaawul naa ñëw rek jàpp te yow leer na la boo jàpp surtout bu dee da nga bokk ci mazhabu ñi nga xam ne dañ na ndox mi dafa dafa sobewu xam nga bu dee Maliki bi moom ak Zahiri bi rahmatullah alayhi ñoom mën na loolu du problème sauf que rek Maliki bi danaan la da koo sib bu dee am nga leneen yow bu dee surtout da nga bokk ci mazhabu ñi ci def nga xam ne dañ na dafa sobewu yow nga ñëw naan cinquante pour cent sa xel ne la xaj bi kat naan na ci cinquante pour cent naan la naanu ci nga ñëw di jàpp yow booy jàpp wax naan man it ko sama jàpp li baax loolu nag pour dàqal la loolu lañu naan la hé affaire bi dafa am li mooy ne da nga koy raxas juróom-ñaari yoon nga def ci suuf bu ko defee dut boobu nga doon am mu deñ completement kon loolu mooy moo bëlee niroo rek mooy bi ci kaw léegi loolu moo doon onzième bi léegi mu def douzième bi mooy ne est bu dee bu dee nag cette fois ci ndab li dama koo teg fii mu am ndox xëy nag dugalul gémmiñ bi nag mais génn bi la ci dugal wala tànk bi wala mu sukk ci moo xam loxo bi loxo bi mooy ci kanam ndax xaj day am mooy loxo bi mooy ci kanam <laughs> waaw moom nga naan ndax animaux yi waa ci ginnaaw la loxo yi ci ginnaaw la nekk waaw waaw animaux loxo yi ci ginnaaw lay nekk léegi mooy mu xam moo loxo yi la ci dugal wala wala tànk yi mooy da xolal weer yi fii <laughs> léegi loolu euh, mooy leneen la ci dugal léegi mu am ñetti abi mooy xanafi yeeg xanaabila yi rahmatullah ñoom dañ la dañ koy raxas ndax lan moo gën a wóor moo gën wóor saafi yeeg nag ñoom dañoo jàpp ne xaj comme xam nga maaliki ñoom dañu jàpp ne xaj moom de toute façon xaj sobe wóor mais xanafi yeeg ñoom non ñoom dañu jàpp ne génn nañu xaj moo sobe moom moo tax dañ naan la ñoom tamit dara duñ ko raxas ndax yeneen yi des bokku ci génn nañ ci lañ wax moom lañ wax kon nekku ci mais ñoom dañ naan la lan dañ naan la comme que ñoom dañ na la xaj xaj moom du sobewu sax moom moom dañ naan la loolu moom garaawul sauf que nag ñoom bat léegi dañ naan la boo amee leneen jàppal ci loolu ba nga bàyyi nii mais daal li gën wóor mooy def li ñu ci kaw wax mooy ne lan raxasal mais bu ñu gisaatee li Maliki yooyu waxoon mooy ne ñoom dañ ne woon kenn bu ko raxas ndax lan leneen la ci dugal ñun wax ji fa nekkoon mooy gémmiñ mooy li saa yi wax rek affaire yi problème mu xaj ci gémmiñ ji la mooy nekkoon bu ma doon dox benn mu ngi mel ni bu ma doon dox fii am benn mère tubaab yor xajam noonu xaw koo bàyyi rek mu ñëw riisu ma daw te dara tooyul deful dara kooku dañ naan la mën ngaa dugg ci jàkk ji julli dara newul ndax ñoom xaj bi sobewul kiiwul te tamit takkul lum lay lum lay kii même bu dee même bu dee yow xam nga même bu doon da ne moom sobe la sobe yoo xamante ne nii du la mooy bu bu sobe boo xam ne bu tooyul du la la du la takk yow sobe woo boo ngeen laalantee loolu taxul mu sob lool taxul yow nga sob sobe laal la ndax lan ndax ñaar yoo xam ne dañu wow moo xam bii dafa sobewu bii bu ñu laalantee te lii nekk ci sobe bi du ñëw ci yow lool du du du waral ñu ne yow li nga sol dafa sobewu léegi loolu mooy moo doon douzième bi kon nag euh, wàllu xaj bi jeex na xanaa benn bi ñu waxoon ci mooy jaay bi nga xam ne dañ ne dañ koy ci mais kon nañ ko def rek ñu waxoon ñu ko waxoon sànq kon mooy wàllu xaj bi ci gàttal foofu la yem léegi nag mu def côté muus bu ngeen gisee xaj yi ñaar la woon mooy benn bi ci xaj la woon benn bi ci muus comme xaj bi jeex na muus nee ci def waaw mooy Abu Qatada xadiis Abu Qatada bi radiyallahu anhu nga xam ne dana yonent bi sallallahu alayhi da wax na ci li jëm ci wàllu muus ne moom da du sobe dafa bokk rek ci baagante ci seen biir léegi bu ngeen fàttalikoo treize bi lañ ne woon ndax ndox mi nga xamante ne ni muus da cee naan dafa sobe wala déet foofu euh, moom xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo ci am am yu bari mais daal li siiw ci jàttal ci seen ci seen mazhab surtout ñu mujj ñu jàpp mooy ne euh, ndox moo xamante ni muus da cee da cee da cee naan dañ ciy sikki sàkk mooy manuñu ne ndox mi dafa sobewu ndax xadiisu Abu Qataada bi radiyallahu day wane na ndox mu sobewul nee nag dafa am yeneen xadiis yoo xam ne day wane ne dafa sobewu comme ni Abu Hurayra radiyallahu anhu wax ne te bu muus naanee na ngeen ko raxas benn yoon gisoon nañ ko bi ñuy tax di dépassé ñoom loolu moo tax kii bi mujj ci ñoom loolu daal ci gàttal ci seen biir ñoom ndax am na ñeneen yoo xam ne dañ ne dafa sobewu am ñu ne sobewuwul bu ci mooy ndox moo xam ne muus da cee naan mais daal li dina siiw ci ak li mujj ñi ñoom liñ jàpp mooy ne mazhabu xanafi yooyu mooy ne kon ndox moom dañ fiy sikki sàkk ñoo loolu ñoom rek koy wax mooy ndox mu ñu moom ci ñoom rek la am mooy ndox moo xam ne man xaw ma lu may def mooy daal posé na ma problème mooy li ñeen wax ne cas boobu mooy kon que mooy kon da ngay lan da ngay boo amee dox moom noonu non seulement da ngay jàpp mais da ngay tiim en même boole dee yëpp comme que affaire bi wóorul ñoom lo mais nag ñi ci des muy deuxième ak ñi ci des dañ na ndox moomu dala newu mooy baax na ndax lan ñu ne ndax xadiis bi ñu ndax xadiis bi Abu Qatada da doon jàpp radiyallahu anhu ndox mi ñëw muus mi ñëw mar mu dékkal ko mu naan ba pare moom mu door a jàpp wax xadiis bi mooy lan bi sallam loolu la wax kon loolu mooy wane ne mooy ñi ci des rek ñi ci des mooy Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanabila yi ñoom rahmatullah dañ ne ndox moomu dara nekk ci mooy laab na tey laa balaate kon loolu mooy treize bi bi mooy lan euh, est-ce que yeneen animaux yi nga xam ne ay animaux comme kaña wala kaña wala ñu dina wala yu mel noonu nga xam ne dañuy wër ci biir da ngay nekk ci biir néeg yi nekk ci kër yi loo fi teg léeg-léeg ñu lekk ko mais tamit di la dimbali ndax léeg-léeg ñu lekkal la leneen loo xam ne da la doon gaañ loolu lay am ndax euh, euh, euh, waaw mais loolu loolu moo tax jinax yu weex yi gaa yi waaw jinax yu weex yi Sénégal boo baree jinax yu ñuul yi yàq na yu weex nga koy dugal hmm. quelques jours mu lekkal waaw waaw gars yi dañ koy yar pour pour pour comme ah waaw dañ koy jaay ndax ñoom dañuy dañuy liggi dañu ci def dañ leen di lekk di lax bi jàkk ndóol la ci tudd jàkk ndóol waaw ñoom euh, joolaay da jole waaw moo kaña kaña kaña kaña waaw léegi foofu foofu dañ naan la ñoom ñoo yem mooy lan mooy acte bi ñu waxoon ci lii moom la ay kañaat ay dinaxat yooyu di jël ndax lan moo tax mooy ne bu ngeen gisee xaris bi même cause bi cause bi ñu wax mooy yeneen saa salam dane innama hiya min at-tawafina alaykum ñoom nekkul lu dul yoo xam ne dañuy baagante seen biir li ñu wut ñu def ñu wër ci nga xam ne mënoo ko dàq te loo teg mu laal loolu dafa naqaree nga pour nga protéger contre loolu loolu moo tax xen la boobu moo taxoon ñu woyofal la àtte kon loolu tamit moom moo même cause bi moo nekk ci kaña bi moo nekk ci jinax bi moo nekk tamit ci yu mel noonu mooy rongeur yooyu kon ñoo ñoo ñoo ñoo muus ñoo yem àtte léegi nag mu def quatorze bi mooy dañ ne woon euh, bi mooy lan mooy àtte mbaam mbaam suuf mbaam suuf ak berkelle mooy ñoom est waaw xam naa kon insha allah dañuy yem foofu bu soobee yàlla ndax euh, sama waxtu jot na bu soobee insha wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa No ma wypada. Bo teraz Thank you.